laa yastawun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci fukki bi ak mu ne afaman kaana ndax ki nga xamante ni nii dafa nekkoon fii ci àddina mu'minan ki nekk fii ci àddina nekk koo xam ne dafa gëm borom bi tabaaraka wa taala ndax kooku dina niroo kaman ki nga xam ne kaana dafa nekkoon fii te nekk ci àddina faasiqan ku génn topp ne du topp du yonent bi alayhi salaatu wassalaam du topp li nga xam ne mooy lislaam est ce que ñaar ñoo ñoo yem suñu borom ne laa yastawuuna xam ngeen ne ñoo ñu yemuñu de amma alladina amanu kaay ma wax la ku nekk ci ñoom ñaar lan lay am amma alladina amanu ndaal ña nga xamante ne ñoom ñooy gëm ñoo gëmoon wa amilu saalihaati te doon jëf-jëf yu baax yi fii falahum dina leen ñeel ca àllaaxira ma mawa kër ga nga xamante ne àjjana ña nga xam ne ñooy àjjanaay dëkkuwaay ya delluwaay ga mooy dëkk ko muy ma waa lool àjjana daa bari ay kii ay daraja jannatul naim jannatul mawaa jannatu adnin ak yooyu yëpp mu ne kon dina leen ñeel nuzulan mu nekk loo xamante ne nii nag mooy seen dalwaay mooy seen wàccuwaay de bima kaanu yaamaluun teeg ci li nga xamante ne nii moom lañuy <clears throat> moom lañ doon jëf ci ci sababu lañu doon jëf ci kaw suuf ci àjjana goog nga xam ne ca lañuy dellu wa am amma alladina fasaqu ndaal ñi nga xamante ne nag ñoo kàccoore woon génnoonu topp fama ma ñoom seen delluwaay seen dëkkuwaay annaaru mooy safara kullama araadu saa bu ñu nammee nag an yaxruju minha ndax buñ fa newee mbir mi day tar lool ñuy bëgg nag di génn saa buñ demee ba ca buntu ba rek u'idu fiha ñu delloowaat leen ci wa qiila lahum malaaka ya naan leen zuuqu mos leen adaaban naari mbugalu safara alladi bi nga xam ne kuntum nekkoon ngoon ca àddina bihi tukaddibuuna doon ko weddi ne amul wala nudiqannahum suñu boroom ne te dinaa la wat naa ne dinaa leen mosal fii ci àddina mbugal mi nga xamante ne mooy mu minimum bi mooy bi nga xam ne moo gën a jege mooy li leen di dal fii ci ay musiba loolu du ay nakku ci yéeféer mooy mbugal la waaye yoo xam ne yum leen di teg yoo duunal adabil akbari boo xam ne nag ñëwagul bu boo xam ne moo gën a suufe te agseegul mooy mbugal mu mag ma nga xam ne moom laa leen di dégg di yawmal qiyaam lan moo tax borom bi nga leen di teg ci seenu dund fii ay mbugal mu ne la la'allahum yarji'un bu ko defee loolu war a tax ñoom ñu dellu si daal di may tuub li leen daloon Badar waa Quraysh waroon naa tax ñu bari ci ñoom daal di dellu ci daal di tuub waaye li dal yéeféer bi ba àddinay tukki mooy li bi teg ci ay metti ngir mu dellu ci borom bi tabaaraka wa laata mbugal mu mag ñi nga xam ne bu génnul ci kéeféram gi moo koy xaar yawmal qiyaam mu ne wa ma azlamu kenn dàqula tooñ nag du zukkira ki nga xam ne dañ koo tuddal fàttali ko bi aayaati rabbihi tuddal ko laayaay borom bi di alquran waaye mandargaam yi yone sañ-sañam ak man man a kàttanam summa arada anha ginnaaw gi mu daldi di koy dummoo ne way topp leen ne waaye lii du dara ah lii falaa falaa kese la suñu boroom ne innaa ñun minal mujrimiina ci way jomb ñaa jaamuñu muntaqimuuna dees na fayyu ci ñoom duma leen duma yu metti mu ne walaqad dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu Muusaa seydinaa Muusaa alayhi salaam alkitaaba téere ba di tawraat falaa takun kon yow yonent bi alayhi salaatu salaam bul nekk fii miryatin ci ni nga xam ne mooy sikki sàkk min liqaa'i ci daje gi nga xam ne moom la Seydina Muusa daje woon ak borom bi te loolu mu ngi woon ci téere bii ma la wax naa la ko fi waaye falaa takun bul nekk fii miryatin di sikki sàkk min liqaa'ihi ci daje ba nga daje woon ak Seydina Muusa alayhi salaam ci al isra wal mi'raj yi di ko weddeeg yooyu mooy ne lii mooy yeneen mi alayhi saam salaam la adressé wax ji waaye jullit ñi lay wax bu leen jàpp mukk liñ leen wax ci al isra wal li la tubaab de ñi gëmul dara naan non loolu ay ay ay ay ay kii la quoi ay léeboon léppoon la ay fii nii koo xam ne dem na ci asamaan si ni mu gën a gaaweeg yooyu yooyu film yu yàgg yi la quoi mooy yooyu ay genre Héra ci Hercule mu ne loolu yow. wala taku bul nekk fii miryatin ci nekk di sikki sàkk min liqaa'i ci daje ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam daje woon ak moom laylatul isra'i waaye laylatul mi'raj mu daal di woon ciy daje moom wa ja'alnaahu ta moom sayyidina Muusa moomu téere boobu ñu ko joxoon def nañ ko te hudan mu nekk njub li bani israila ngir doomu israil yi di yahuud yi salaatu wassalaam mu ne wa ja'alnaa ñu boroom ne ma def minhum ci ñoom ñoo ñële di yahuud yoo yële waa banu israil ayimmatan ay njiit yoo xamante ne nii yahduuna ñu ngi doon gindeeku bi amrina ci li nga xam ne mooy suñu ndigal ak tawraat bi ñu leen jox bañ ko toppee lamma sabaru ba nga xam ne ci lañu muñ di doxe la ca ne malgré li ëpp ci ñoom dañ koo weddi woon ña ca muñoon téye ko muñ di ko doxe tey muñ lor ya leen ciy dal ma def leen ay imaam wajaak wa kaanu te nekkoon nañu bi naa ci suñu aaya yi na dañ cee amoon li nga xam ne mooy certitude gëm ko gëm goo xam ne gu dëgër këcc la amuñ ci woon benn sikki sàkka inna rabbaka dëgg-dëgg sa boroom huwa moom yafsilu baynahum mooy tàqali seen diggante àtte seen diggante yéen jullit ñeegi yéefér yi yawmal qiyaamati bés pénc bésub taxawaay ba fii ma kaanu xam ne moom ngeen doon wute fii ci kaw suuf muy ngëm yàlla est ce que yàlla am na amul wala bu amee est ce que moom dong lañu war a jaamu mooy wute yooyu yépp suñu woroom nee na maa leen ciy àttee yow teqali seen diggante yawmal qiyam awalam yahdi lahum mu ne waa yéefar yi nii maanaam moom warul woon a leer ci ñoom te daal di leen gindi teg leen ci yoon ñu war a xam ne lahum kam ñaata yoon ñu daal di xool daal mu daal di leen gide ji nga xam ne kam ñaata yoon ahlak naa lañu alakoon man borom bi tabaaraka wa taala min qablihim li nga xamante ne nii moo leen jiitu minal quruuni ci ay ci ay ci ay peuple ay waaso yu fi jaar ay siècle ay nit ñu bari yoo xam ne nekkoon nañ yam suuna doon dox fii masaakinihim ci seen dëkkuwaay yi ne dëkkuwaay yi de ma daal di leen alak inna fii daalika nekk na ci loolu de la aayaatin ay mandarga yu wane sama sañ-sañ ak kàttan ak man-man afalaa na waa ñoom lan moo leen teree dégg-dégg goo xamante ne nii dinañ ci mën a settantale waaye di ci dellu li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy mu dellu ñu delloo leen ci li ma leen di digal ñu man maa gëm awalam yaraw suñu borom ne ndax ñoom xanaa gisuñu ñooy wommat almaa mooy ñun ñooy wommat indi ndox mi almaa mooy ci ci niir yi yooyu xëcc taw bi ilal ardi ci suuf sa nga xam ne al juruzi ga nga xam ne dafa gent dara du fa sax wow koŋ suñu borom nee na ma daal di fay indi taw ba daal di ko fay wommat fa nuxriju bihi zaran ñu daal di ciy génn ba mu tawee ñu génn ci am mbay génn ci gàncax yoo xam ne takulu minhu ci lay lekk an'amuhum seen jur ji wa anfusuhum waaye ñoom ñu ciy man di bay di ci génn yoo xam ne sax mbay mi génnewu ko mooy ne taw bee ñëw mu nekk ay garab yoo xam ne day génn ay ñuy ñef te ñoom saxaluñ ko ne ñu ciy lekk afala yubsirun waa ñoom lan moo leen teree xool xool bu leen di jariñ duñu gis ak seen xol wa yaquluuna malgré li ma def lii ñu nga naan mata hadal fathu waaye yow ana ubbee boobu ngeen ne borom bee ñuy àtte suñu digganteeg yéen moo waaye ana kañ la laa wax waaye ma ne mbugal moomu ngeen ñuy wax naan bu ñu gëmul dinañu dal waaye nagaaw ñëw ubbee boobu mooy àtte boobu nagaaw ñëw in kuntum saadiqiina yéen qul suñu boroom ne waxal yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawmal fath gis nga bés bi nga xam ne moom laa leen di ubbee nekk bés bi nga xam ne laay àttee seen diggante mooy diggante jullit ñeek yéen ah bés boobu de moom laa yan fangu du jariñ de laa yan fangu du jariñ alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo doon weddi laata bés boobu imaanuhum seen ngëm nga wala hum yunzarun te kenn du leen fi xaare ñu naan leen may ñu tuuti ñu daal di gëm mukk duñ leen ko may dara de fa arid anhum kon yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam du mooyu leen du mooyu leen te bàyyi leen nekkal ci li nga nekk yow woo leen rek